wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa min marji'i alayhi salaatu wassalaam min xajjatil wadaa muy delloog yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge fi nga xam ne mooy xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa ma zilna wa naxnu bi ghadiiri xum bi maa'in yud'aa xumma bayna makkata wal madina ala talaatati amyaal min al juhfa kamaa qaala sayyidunaa zayd ibn arqama radiyallahu ta'ala anhu wal xadiisu rawaahu al imaamu muslim wa kadaalika al imaam Ahmad Cheikh wa gayrihimaa kon ñu ngi woon ci xutba Gadi Gadiiru Xum fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jóge fi nga xamante ne nii mooy ci aj gi jóge ci aj gi mooy xajjatul wadaa ñëw ba benn oasis benn ndox bu ñu naan xum nekk diggante makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu daal di fay bu ama am solo te moom lañ ne woon di gis muy xutbatu Ghadir Khoum ñu ngi woon nag waxoon nañ la ay xadiis yu bari la ñun ñu ngi woon ci xadiis bu njëkk bi gis ci xutba yooyu mooy xadiisu seydina Zayd ibn Arqam alxazrajiyu al ansaariyu radiyallahu taala anhu doon ko wax ibn Sabra mi nga xamante ne moo ko doon laaj te àndoon ak ñaari àndandoowam yooyule xadiis bi Eh, jeexaloon nañ ko walillahi alhamdu wal ñu waroon a ñëw nag ci yenn partie yi nga xam ne moo jëm ci xadiis bi gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ñoo bàyyee ñaari mbir yu rëy ne moom lañu bàyyee yu rëy rëy rëy rëy mu ne bi ci njëkk mooy kitaabullah mooy téereb yàlla bi subxaanahu wa taala mu ne fiihi alhudaa wan nuur ci la njub gi nekk waaye fi la leer gi ne daldi ciy soññe xemmem loo nit ñi ba pare daldi leen fàttali ginnaaw loolu nag moom alayhi salaatu wassalaam ci la daldi nag wax beneen bi ci tegu mooy li nga xam ne mooy mu ne wa ahlu beyti udhakkirukum allaha fi ahli beyti udhakkirukum allaha fi ahli beyti mu ne waa këram ñi ci des mooy waa ñoñam mooy famiyom mu ne mu ngi leen di fàttali di leen ngeen xalaat ngeen bàyyi xel ci waa këram moom aleyhi salaatu wassalaam waaw loolu waa këram koogu rek ngeen ragal yàlla ci seen ci waa këram moom aleyhi salaatu wassalaam mooy ñun ñépp waaw alsaxaaba wa kullu man yati ba'dahum ila yawm al muy xorma gi nga xam ne moom lañ am ci lislaam moom lañu am seen diggante ak képp man aamana bi sayyidi nnaas alayhi afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ne Xusayn ibn Sabra laajoon na Seydina Zayd ne ko est-ce que soxnaam yi min ahli beyte mu ne naam hum min ahli beyte walakin ahlu bayti mu ne si soxnaa mi ci lañu waaye ñi gin a tax ñuy wax man xurima alayhim sadaqata baada mooy ñi nga xam ne dañoo xaraamal ci ñoom li nga xamante ne nii mooy dañoo xaraamal ci ñoom zakat waaye dañoo xaraamal ci ñoom as sadaqa lépp loo xam ne sadaqa la mooy dañ koo xaraamal ci ñoom loolu mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam xam-xam yi kenn du zakat kese waaye mooy lépp loo xam ne za sadaqa la tudd loolu nag day xaraam ci waa kër salawatullahi wasalaamuhu alayhi e, léegi nag e, ñu waroon a ñëw fii ginnaaw bi léegi waaw waaw ba bu ñu àggale mooy sëy après mu ne ko mais Euh, kon soxnaam yi mu ne ko soxnaam yi bien sûr waaye ñi tax ñuy wax fii ñi tax ñuy wax fii mooy ñi nga xamante ne ñooy alu ali waa kër seydna ali ibn abi taalib wa alu ak waa kër seydna aqil ibn abi taalib wa ali jaafar ak waa kër seydna jaafar ibn abi taalib radiyallahu wa alu alu abbas ak waa seydina al abbaas ibn abdil muttalibi eh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi nag mu am kon ñaari affaire yu ñu war a lijjanti fii seydina zeyd ibn arqam kon wax nañu ahlu beyti rasulillah wax nañu ni ñii laaj bi nekkoon est-ce ñii kese lañ ah? loolu ab laaj la est-ce que ñii képp ñii dong lañu waaw léegi ah waaye bala ñuy àgg ci loolu mooy riwaaye Seydina Zayd na Arqam yii dafa mooy du du xadiis bi kese dafa xadiis bi dafa am ay yu bari ay riwaayaat yu bari mooy gis nañ ci riwaaye bii ñu gis dane ko yaa Zayd alaysa nisaa'uhu min ahli bayti ah dane ko ah mais Zayd est-ce que soxnaa ni ci waa këram lañ bokkoom yonent bi alayhi salaatu salaam qaala sayyidunaa Zayd ibn Arqam ne nisaa'uhu min ahli bayti mooy waaw soxnaam yi ci waa këram lañ bokk bien sûr moom alayhi salaatu wassalaam jàpp na lool waaye loolu benn riwaay la am na yeneen riwaay te mooy ëpp comme li al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di wax mu ne euh, lii la wax moomal ci sharxu al-Minhaaj sharx saxiix muslim ibn al-Hajjaaj mu ne wa amma qawluhu fi riwaayati al-uxraa nisaa'uhu min ahli bayt min ahli bayti walaakin ahlu baytihi min man xurima as-sadaqa wa fi qaal wa fi riwaayati al-uxraa faqulnaa man ahlu baytihi nisaa'uhu qaala laa waaw mooy ne riwaaya bii da ne soxnaam yi ci waa këram la bokk mu am nag yeneen riwaaya yoo xamante ne ñoo ëpp yoo xam ne Seydina Zayd ibn Arqam dane déedéet soxnaam yi bokkuñ ci waa këram déedéet mu ne fa haataani riwaayataani zaahiruhuma tanaaqud mu ne fii moo yeneen riwaaya yi bii da nisaa'uhu min ahli bayti mu am yeneen riwaaya te ñoo yi moo tax mu ne wal ma'ruufu mu ne fa haadihi fa haataani riwaayataani zaahiruhuma tanaaqud ñaari riwaaya yi boo gisee mooy li feeñ mooy dañoo opposé wu waaw danga naan lii moom dañoo opposé wu moom parce que naka fii lañ koy laajee mu ne te même nettali bi la mu sii ñoom ci soxna soxnaa ci waa kër lañ bokk moom aleyhi salatu wasalaam wa radiyallahu anhunna alors yeneen riwaaya yi ñu gis beneen riwaaya boo xam ne dane déedéet bokkuñ ci al mu ne lii wal ma'ruufu fi mu'dham ar-riwaayaat fi ghayri muslim annahu qaala nisaa'uhu lasna min ahli mu ne li nga xamante ne nii eh, mooy li ëpp li ñu xam mooy li gën a màgg te gën a bari ci riwaay yi nga xam ne newul ci riwaay imaam muslim parce que imaam muslim indi na ci beneen riwaay boo xam ne mooy bi mu la wax sànq ne la beneen riwaay bi dane déedéet bi ñu ko laajee ndax soxnaam yi ci waa këram la bokk moom dane déedéet waaw mu ne wal ma'ruf te li ñu xam fii mu'zamir riwaayaat li gën mag li gën bari ci yeneen riwaaya yi nga xam ne newuñu ci saxiixu imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj rahmatullah foofu lan la wax Seydina Zayd ibn Arqam dane nisaa'uhu lasna min ahli bayte dane soxnaam yi moom alayhi salaatu wasalaam bokkuñ ci waa këram waaw léegi eh, mu ne fatata awwal fatuta awwal wala fata fatuta awwalu riwaayatul uulaa ala anna al-muraada annahum min ahli baytihi alladhiina yusaakinuuna wa ya'u wa wa ya'uluhum wa ama wa ya'uluhum ah wa amara bihtiramihim wa ikraamihim wa sammaahum thaqala wa wa'adha fi huquuqihim wa dhakkara fa nisaa'uhu daaxilaatun fi haadaa kull fi haadaa kulle wala yadxulna fi man xurima sadaqa waqad ashaara ilaa haadaa fi riwaayati al-uulaa bi qawlihi nisaa'uhu min ahli baytihi walaakin ahlu baytihi man xurima sadaqa fattafaqati riwaayaat al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne kon ginnaaw bi mu ne lii boo seetloo waaye danga naan mais lii ci biti dafa contradictoire waaw bii ne ci la ñii ne bokkuñu ci ci lañu beneen bi ne yeneen yi ne bokkuñ ci mu ne mais loolu noonu ci biti nii la mais mën nañ leen a boole mën nañ leen a interpréter ci lan que ne njëkk bi bi mu ne sii soxnaam yi ci waa këram la bokk moom alayhi salaatu salaam ci lañu bokk. mu ne loolu luñ ci jublu mooy lan mooy ne ñoom ci waa këram lañ ñi nga xamante ne ñoom la ñoom la dëkkal ñoom ñooy ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ay soxnaay boppam moom alay salaatu wassalaam te moo leen njaboote loolu ci kaw noonu mais ci lañu koy ci lañu mu ne wa amara mu digal nag bixtiraamihim wa ikraamihim mu digal nag ñu ñu daldi leen fonk daldi di leen wekk ak di leen màggal di leen teral loolu wa sàmmaahu mu tudd leen saqalan mooy lu diis li lu màgg li wa wa'ada fi xuquuqihim wa wa mu mu waar nit ñi ci seen xaq mooy ay ñoñam moom alayhi salaatu wasalaam wa zakkara mu fàttali leen borom bi subhaanahu wa taala nañ koy bàyyi xel borom bi subhaanahu wa ci njabootam fa nisaa'uhu mu ne ci cadre bii moom soxnaam yi daaxilaatun fii hada kulli lii moom soxnaam yi dugg nañ ci lii lépp mooy niñ leen war wege niñ leen war a fonke niñ leen war a màggale ndax lan ñoom ñooy soxnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ci kaw lool nga gis alquran naan wa nisaa'uhu ummahatuhum mooy soxnaam yi moom alayhi salatu wasalaam ñooy lan ñooy seen ndey bi muy wax ci suuratul ahzaab loolu mooy teral googu loolu noonu ci lañu côté boobu moom ci lañu waaw mooy loolu ci lañu lim naan al annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu wala wa azwaajuhu wa azwaajuhu ummahatuhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam côté boobu nañ gis awlaa bil mu'minina min anfusihim dinañ ko gis ci biir discours bi yeneen yeneen version yi wan wa azwaajuhu te soxnaam yi ummahatuhum ñooy ndeyu képp ko xam ne jullit nga képp ko gëm yonent bi alayhi salaatu salaam soxnaam yi seet ndey lañu yaay lañ ci yow même bu dee du yaay bi nga xam ne mooy yaay bi nga xam ne ñooy la jur waaw loolu moo tax façon yaay bii mooy mënoo wéet ak ñoom bu dee bokkoo ak ñoom comme ni Seydina Urwa bokkoo nag Sayyidatu Aïsha par exemple ak Seydina Abdullah ibn Umar mi dopp bokkoon ak Sayyidatu Hafsa radiyallahu anhuma ñooñu moom mën naa Sayyidatu Seydina Ibn Umar mën naa wéete sëram di Sayyidatu Hafsa di soxnaa Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp di doom di Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu mën nañoo wé mën na wéet ak ñoom mais moom par exemple mënu la wéet ak yaay Sawda par exemple mooy Mawlana Ibn Umar loolu man da nekk parce que du ne mooy suñu yaay pourtant yaay Hafsa mag kii sërëm la sërëm la pourtant yaayam la alquran ni yéen ñëpp même Seydina hatta Seydina Umar yaay Hafsa ci ci maanaam boobu yaayam la te pourtant Seydina Umar ay baayam <laughs> voilà mooy façon baayu orma la mooy xorma le fait que Yonent bi alayhi salaam nekk suñu baay waaw. bàyyu kullu man aana képp ku gëm mooy sa waajur te li mu lay defal sa waajur wi la jur defal la waaw léegi kooku noonu mooy ay soxnaam nag buur yàlla wàcce leen ci teraanga bu toll ni ñoom ñu nekk bàyyu ñépp te ci cadre boobu ni sayyidatu Hafsa nekke bàyyi ci sayyidina yaay ci sayyidina Umar cadre boobu la sayyidatu Aisha nekke yaay ci sayyidina Abu Bakar mi bàyyam ci cadre bii nii wa azwajuhu ummahatuhum te seeni soxna ñoom seeni ndey lañ yéen way ngëm yàlla yi ci côté bii mooy ni lii ci njabootam lañ bokk looloo tax Seydina Zayd ibn Arqam ci riwaaya bee mu ne leen naam nisaa'uhu min ahli bayt waaw bu dee côté boobu ci waa këram lañ bokk waaye riwaaya yeneen yi lan lay wax foofu côté zakat bi lay wax as-sadaqa moo tax même ci riwaaye bii ñu gisoon te génn ko te bi ne ñoom ci ci la loolu lan la leen wax da bi mu leen na am nisaa'uhu min ahli bayti dane walakin ahlu bayti alladhi alladhi hurrima man nisa ahlu bayti man hurrima as leeral maanaam boobu que ni non bu ñuy wax ahl dafa am ñaari affaire lu tax ñuy wax fii bu dee dañ leen war a wet te moom mooy ñi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaam mooy ñi nga xam ne moo leen denc dëkk ak ñoom njaboote leen ñooñu dañuy duggaale ci orma gi ñu leen war a ormal gi yonent bi aleyhi salaatu salaam digle ñu ormal leen teral leen te boobu noonu ci saqal boobu ñoom dañ ciy bokk mais bu dee côté bi muy wax nga jëm ci wàllu zakat que lekk zakat boobu ñii bokkuñu ci mooy soxnaam yii nii taxul ñuy wax. ñi tax ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñoom la Seydina Zayd ibn Arqam tudd muy alu Ali alu Zub alu Jaafar alu Aqil wa alu al-Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne non seulement njaboot yonent ba lay saar saam lañu direct mais en plus amuñu droit di lekk zakat comme ni nga xam ne noonu la xaraame ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari riwaaye yi en loolu lay wax moo tax wute waaw bii bu nee naam nisaa'uhu te leeral na ko bi mu nee nisaa'uhu min ahli bayti laakin ahlu bayti mooy ci waa ñunam lañ bokk waaye nag ñi gën a tax ñuy wax man xurima alayhi as-sadaqa voilà loolu benn affaire la te loolu mooy li gën a dëgër fopp mooy ne soxnaam yi te loolu li koy gën a wane mooy ci euh, euh, euh, suuratul ahzaab bi nga xam ne ci la suñu boroom subhaanahu wa taala eh, waxoon nañ aaya bi ci jataay biy weesu eh, bi muy tudd li nga xam ne mooy xéewal gu mag gim defal waa kër yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi bim naan waqarna fi buyutikun ba léegi ci suuratul ahzaab waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa aqimna as-salaa wa aatina az-zakaa wa ati'na allaha wa rasuulahu lum ci teg ci même aay bi innamaa yuriidu allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiira suñu boroom ne waqarna fi buyutikun fekk mu ngi doon wax ak soxnaa yonent bi alayhi salaam aaya bi ci kaw bi ko jiitu dana woon yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'ruufa waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa aqimna salaa wa aatina zakaa wa atiina allaha wa rasuulahu innamaa yuriidu allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathiiraa wadhkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati llahi wal hikma inna allaha kaana latiifan xabiiraa lii siyaaqu aaya bi aaya yii kan la doon waxal soxna yonent mi alayhi salaatu la doon wax yaa nisaa an ee eh, yéen soxnaa yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi lastunna ka ahadin min an-nisaa leen ne melu ngeen ak benn jigéen en dehors de waaw <laughs> parce que yéen soxnaay ki ngeen do doon soxnaam moo tax lastunna ka ahadin min an-nisaa mooy ki ma leen askanale ne yaa nisaa an nabi yéen soxnaay yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag yemu ngeen ak beneen jigéen ku an ku bokkul ci yéen beneen jigéen bu dul soxnaay yonent ma lay saar yemu ngeen parce que yéen seen seenu exemplarité dafa war a nekk lu total lu intact waaw parce ki ngeen xam ne moom ngeen moom ngeen séqal mooy ki nekk seen kilif nekk seen boroom kër moo tax muy alayhi salaatu wassalaam waaw init taqaytun na ndeem ragal ngeen yàlla ah fala taxda'na bil qawl waaw bu leen di nooyal bu ngeen di wax waaw mooy comme li jigéen ñi wax côté bii moom leeraloon nañ ko yàggoon nañ ci suuratul al-Ahzab bu ñuy wax au lieu ñu au lieu ñu wax correctement fii mu ne bu ñuy wax ak seen njaboot fii ñu nekk nii di wax mooy baat yoo xam ne daanaka du am benn kii mais bu téléphone bi ne kar bañ jël li wuyu wala ab étranger dugg wala ab étrangère nga gis ñu commencé changer baat li waaw di ko neexal muy ak caay-caay gu rëy goo xam ne ñu bari ci ñoom mën nañu ko te dañ koy jëf waaw loolu nag la la suñu boroom di tere waaw fala taxdana bil xaw bu leen di nooyal seen wax yi waaw di ko def mu mielleuse bu ko defee gaa yi yambar yépp di tàbbi ci biir kii bi te boobaa yow mi def loolu ci responsable yi nga bokk waaw waa ji waa ji pëtëx ci ci kàmb gi ci la mais yow mi ko def ci nga yéen ñaar ñépp ku nekk responsable nga fa yatma alladhi fi qalbihi marad ndax bu ngeen di def lool ki nga xamante ne nii xolam dafa ak feebar da cee am ak naafiq da cee am wala feebar day commencer di leen xemmem ah la ca gannaaw baat ba moom war naa am solo moo tax am na ñoo xam ne loolu xam nga lii mooy marketingu marketingu marketingu vingt et unième fépp foo xam ne luñ bëgg di jaay yi parce que la femme et devenue une marchandise wala une pique loo xam ne mooy élément moteur vecteur kii la hmm, euh, vecteur kanaan la boo xam ne ci lañuy ñuy jaara jaarale ngir ci lañuy ñuy jaare ngir mën a jaay waaw fii mu ne boo seetloo lal lii kër gaa yi jaay ay lal buñ bëggee jaayi lal dañuy defarub lal teg benn jigéen bu rafle bu nekk bu tëdd ci kaw waaw bu ko defee ne ko fànn ci kanamu gàndum panneau publicitaire ci buntu VDN bi wala buntu poste caaral wala Tingué waaw wala ci buntu kolobaan boo nee tël dajeeg moom gaa yu bari gis oto bu rafet ñu koy dañuy teg oto bi teg benn femme bu rafle nekk ci wet gi solul dara daat bu rafle waaw mooy noonu la secrétariat yi na la ñuy def jigéen lañ fay teg réceptionniste yu bari ay jigéen lañ leen di def waaw magasin yu kii yu chic yi hôtel yu chic yi hôtesse yi ñu def ko ay femmes que ça soit les avions ak yooyu mooy ñu ci ëpp waaw léegi lañ commencé di ci dugal ay góor parce que bon euh, affaire bi waa le féminisme rampant sa waaye dañuy tëg taxé de de de de kii de de d'anti kii féminisme cra kii euh, euh, <laughs> clérical ak yooyu soy hein léegi bu ko defee mooy il faut ñu ciy njàmbaas ñeneen waaw ot boo ñëwee ci euh, baax nañ ba ba ba ba ba boo jëndee ci Auchan yeeg drive yeeg ak gaa yooyu Carrefour yeeg casino yeeg ote kii caissière sax lañuy wax léegi ngay gis ay caissier dina ci am nee bariwuñ mooy lépp loo xam ne ñu kii la ñu teg femme yi mooy en avant kii ngir lan ngir ñu mën a attirer gaa yi ndax am na ñoo xam ne du marchandisement leen amal solo. mais quand même cette femme bi ma repéré fii moom dem rien que am sourire am rek jar na ko te bu ma demee moom mooy naa fexe jënd yooyu yëpp nag la alquran di tere waaw yooyu yëpp ay ci xabaa'ilu shaytaan piège yi mu teg la waaw moo tax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi marad bu ko defee ki nga xam ne xolam dafa am seebar mu commencé di xemmem wa na bu ngeen di wax wax leen qawlan wax joo xam ne ma'rufan du ñu xam la boo xam ne bu yem la boo xam ne dangay wax li nga war a wax wax ko ni nga xam naturellement ni ngay waxe mu jeex waaw boo xam ne amuluk nooyal amuluk tournure amul dara waaw ba pare mu ne leen wax waqarna fii buyutikun waaw te na ngeen yem des ci seen néeg yi seen kër yi wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula te bu leen wane seen taar yi waaw fu ngeen génn rek ak fu ngeen ne tuwaaleto tuwaaletu ba mel ni kuy dugg sa néegub sëy waaw mel ni kuy accueillir boroom këram mooy fii mu ne ñu bari nañ naan xoolal ma ngaaka bii noonu lañ koy defee di accueillir sa boroom kër ñoom parce jàpp nañ ne loolu ku ko def dangaa war a dem xew te ni jigéen gi mel noonu lu góor gi mel xam nga dañ daan jigéen gu solu ba pare doom ji ne ko yaay foo jëm mais bu ñu waxalee dëgg it góor gu solu ba pare doom yi man laa wax laa même chose bàyyi foo <laughs> ku nekk di nga nga fexe kii mais non comme que am naa ko ba pare moom bon là c'était avant quoi c'était lorsque je voulais euh, avoir la ça mais quoi ndaw si it comme que am nga ko moom mu jàpp ne bon bon affaire yi daal dara ay ay ay makiyewoog yooyu naa ko may ñi nga xam ne ñooy mbedd mi booy wax ñu naan dama koy def parce que c'est pour des raisons xaw ma de lan mais loolu lépp du dëgg ndax bu toogee ci kër gi du ko def waaw bu doon mooy yooyu yëpp la alxuraan di tere nag ne leen bu leen di wane seen taari comme ni ko waa ahlul jaahiliya di defe jigéen ñi nga xam ne amuñu kilifa jigéen ñi nga xam ne amuñu diine jigéen ñi nga xam ne amuñu benn moral ñi nga xamante ne amuñu benn euh, us et bu baax amuñu benn valeur bu jaar yoon bu leen def ni ñoom nga xam ne nag ñu jàppe ko li nga xam ne mooy ak liberté mooy ak tabarruj waaw wane taar wane say dënn wane say say say say say forme ñu jàppe loolu c'est ça sollu seere ak yooyu yëpp ñu ne c'est ça modernité c'est ça liberté waaw chaque femme a le droit de disposer de son corps comme bon elle l'entend voilà moo tax loolu nag c'est contrairement opposé ak li nga xam ne diamétralement opposé ak li nga xam ne mooy njàngaleem alquran ah mu ne bu leen def ni ñoon wa aqim na sola te na ngeen taxawal julli wa atina zaka na ngeen joxe zakat mooy jigéen day bari lu muy saraxe zakat dëgg waaw mooy amul sama borom kër day liggéey man may liggéey zakat moo koy joxe déedéet même boo liggéeyul nga am loo war a joxe zakat yow jigéen ji la ngay joxe zakat taroo gisoon nañ ko ci ahkamu zaka walillahi alhamdu wal minna wa ati'na allaha te na ngeen topp buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bii mu leen booleel moom alayhi salatu wassalaam bi mu waxee lool mu ne innama boo gisee buur yàlla tegal leen benn code bi aadaab yi ne leen na ngeen lii ma fi wax innama dëgg dëgg yuridullah lenn rekk la buur yàlla namm ci yéen mooy la li yudhiba ankum rijsa mooy mu sori leen daqal leen wëyal leen bàkkaar taq-taq tilim tilim lépp loo xamante ne nii day yàq seen réputation te baaxul ci yéen loolu la buur yàlla nangu ci lool te day yàq seen xol day yàq seen day altéré seen ruux ni mu waroon a selle yooyu yépp la leen buur yàlla bëgg daqal ar rijse yu tilim yooyu salte yooyu bakkaar yooyu ahlal bayt yéen ñi nga xam ne yéen waa kër yonent bi alayhi salatu wassalaam wa yutahhirukum mu daal di leen setal tathiira ak setal setal leen gu set wecc waaw leen seen biir setal leen seen biti ba pare mu teg ci wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma te dee leen jàng dee leen tudd di jàng li nga xam ne moom la ñuy jàng ci seen néeg yi muy alquran fii buy min ayatillah ci aayaay alquranu borom bi wal xikma ak xadiis yonent bi alayhi salatu wassalaam ak atteem ak yi nga xam ne mooy hadyuhu alayhi salatu wassalaam inna allaha yëg leen ne buur yàlla kat kaana nekkoon na talu dañ di nekk latifan ku xam saw-saw yi ki nga xam ne moom dara na buul coom xabiiran ku dëñ kumpala ku xam mbir yi la gis nga lii e, mooy lan lay wax nii pourtant soxnaam yi lay wax mu tudd leen ahlal bayt moo tax e, yonent bi alayhi salaam bii nii gisoon nañ ko ci suuratul ahzaab leeraloon nañ ko te yàggoon nañ ci pour ba léegi ñu ngi ci ah nisaa'uhu min ahli bayte ah, xam nañ ne ñëw na ci xadiis yaay umu salama radiyallahu taala anha nee na aaya bii bi muy wàcc innama yuridu allah innama yuridu ah li ankum al-bayt wa yutahhirakum tathira mu ne bi muy wàcc yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi woon sama néeg waaw ah. nee na yonent bi aleyhi daldi wookan woolu seydina ali radiyallahu anhu wa ma adraka man ali man seydina ali ibn abi taalib asadullahi algaalib abu turaab abul hasan abul hasani abul husayn wal hasan xalifatu rasulillah raabi'u xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne ah nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam woo Seydina Ali woolu seydna ali ak fatima seydatu fatima ak seydna hasan ak xuseyn mu dugal leen ci benn ab ab mbàjj ah ah mu ne haulaai ahlu beyti ba pare mu ne allahumma adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathiira nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu leen woowee dañoo ñëw mu sàng benn mbalaan mu ne haa'ulaa'i ñii ahlu bayti ñooy samay waay ñoñ mu jàng aaya bi ba pare ne buur yàlla comme ni nga ko waxe ne loolu nga bëgg ci ñoom yal na nga ma leen dàqal yal na nga leen soril yal na nga wëy mu wëllif leen ar rijsa lépp luy taq-taq tilim tilim bàkkaaru biir ak biti làqu biir ak biti wa tahhirhum laabal leen tathira ak laabal sellal leen yaa ummu salama nee na ma ne waa yaa wa ana maahum ya rasulallah nee na ma ne yonent salaam man man ci ñoom laa bokk qaala nee na yonent salaam ne ma anti ala makaanik wa anti ala xayr mu ko yow yaa sa palaas te yow yaa ngi ci yiiw loolu al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ah daal dina koy solo raxmatullaahi aley léegi ah loolu benn affaire la sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daal dinay nettali loolu comme ni xadiis bi newee ci riwaaya saxiix imaamu muslim raxmatullaahi aleyhi mu ne xaraja annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ghadaatan wa alayhi mirtun murahal min sha'rin aswad fa jaa alxasan bnu ali fa adxalahu summa jaa alxusayn fa daxala ma'a summa jaa'at faatima fa adxalahaa summa jaa ali fa adxalahu summa qaal innamaa yuriidu allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiira allah te Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas soloo na lu mel noonu wal xadiisu fi saxiixi al imaamu al imaami Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi. kon nag affaire baa ngi noonu hein affaire baa ngi noonu ah. mu ne sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaam dafa génn benn euh, dafa xëy yor benn mooy mbàjj benn euh, malaan boo xam ne ci karaw euh, Euh, min sha'rin aswad muy karawu mooy euh, waxoon nañ la mooy po mooy euh, yére boo xam ne yére der la hein la mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam seydna alxasan daal di ñëw mooy dafa xëy yorlo moom la yoroon moom la so seydna alxasan ñëw ibnu ali radiyallahu mu dugal ko ci biir mooy dugal ko ci biir mbàjj mi yoroon summa jaa alxas alxuseyn rakk ji ñëw alxusayn ibn ali ibn abi taalib radiallahu an il jamii mu dugal ko nee na sayyidatu faatima ñëw mu dugal ko ci biir nee na après ki nga xamante ne mooy seydina ali ibn abi taalib ñëw mu daal di koy dugal ci biir tamit ba pare mu jàng nee na mu jàng ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne innamaa yuriidu ma dégg ko sayyidatu Aisha mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne innamaa dëgg-dëgg yuriidu li nga xam ne moom la bëgg allahu buur yàlla mooy leen kese la li mu namm ci yéen ñii mooy li yudhiba ankumu rijsa mooy mu soril leen taq-taq mooy tilim tilim yi ahlal bayt yéen waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa yutahhirakum tathiira mu laabal leen ak laabal waaw kon nag lii lépp lan lay wone hein day wone ne kon waa ahlu bayt mooy li kii doon wax léegi Seydina eh, ki luñ gisoon ci Seydina eh, eh, Zayd ibn Arqam hein dangay mais lii nii mooy da cee boolewaale li nga xam ne mooy aaya bi siyaaqu xaq aaya bi ngay gis ne soxnaam yi ci lañu waaye mooy tekkiwul ne mooy dañ cee bokk completement comme ni ci nee bokke déedéet déedéet parce que boo tax am na ci benn riwaaya Seydina euh, Zayd ibn Arqam dane déedéet parce que ñii nii hein parce que soxna mooy man nga koo denc nit ki mën ngaa nekk ak jigéen mën ngaa nekk ak ay ay ay moom ay ati at boo ko boo boo ko fasee mu dem bokkatul ak yow dara mooy keneen denc ko mooy moo tax mbir yi asaba la voilà <laughs> loolu mooy affaire bi mooy asaba mooy mbir mi ci geño lay jaar al asaba ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a tax ñuy wax waaye soxnaam yi ci lañu comme ni ko siyaaqu aaya bi di leerale këne ñoom ci lañu waaye ñële mooy ñi nga xam ne ñooy ñi mu gën a doon ci ñi nga xam ne ñoom lañu xaraamal zakat moo tax zakat kenn ak sarax moo tax bariya gisoon nga qissatu bariya tam nekk saxiixay ni gis nga sayyidatu barira mooy bañ sayyidatu Aisha ba euh, euh, euh, ñëwee sarax bañ indiloo yonent bi aleyhi salaatu wa salaam muy ab sarax la woon mu ne moom sarax la ci kii mooy loolu ixtilaafu niyya waaye moom mu nekk loo xam ne cadeau la ci ñoom mooy sarax parce que sarax mooy ne que ça soit zakat ak loolu du du dagan ci ñoom alors que bu dee ne koo xam ne comme ñi ñuy wax nii par exemple Seydina Ali ibn Abi Talib ak njabootam Seydina al-Abbas ibn Abdul ak njabootam Seydina Jaafar ibn Abi ak njabootam Seydina Aqil ibn Abi Talib ak njabootam radiyallahu anhu ñooñu noonu mooy zakat dafa xaraam ci ñoom alors que ñoom Sayyidatu Aïcha Sayyidatu Hafsa Sayyidatu Ummu Salama ñooñu noonu ba affaire bi xaraamul ci ñoom loolu xaraamul ci ñoom waaw kon moo tax mu ne bu dee ci kaw noonu ñu ne ndax kii mu waa kër Yonent bi alayhi salaam bien sûr soxnaa wi ci leen mais ñi tax ñi gën a tax ñiy wax mooy ñi nga xam ne xurima alayhim sadaqa mooy ñi nga xam ne dañoo xaraamal ci ñoom li nga xam ne mooy zakat léegi nag bu loolu jeexee ñu jàll ci beneen masala mooy est-ce que ñii rekk ñooy ahlu bayti rasulillah ndax affaire bi fu la est-ce que ñii rekk ñooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko seydna Zayd ibn Arqama radiyallahu ta'ala anhu daal di waxe léegi masala boobu moo ci des mooy mais est que ahlu bayti mooy mooy ñan hmm? est-ce que mooy ñi Seydina Zayd na Arqam wax rek loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute gis nga Seydina Zayd ibn Arqam xam nga lim na see lim na boo seetloo ñaata famille lim ñaata famille lim alu ali radiyallahu an anhum wa alu aqil deux radiyallahu wa alu jaafar quatre trois trois ñetteelu famille wa alu abbas radiyallahu anhum kon gis nga loolu léegi nag bi mu limee ñii est-ce que mooy mbir mi ñii kese la ñii moom ñii moom mooy amul ku wute ne nii nii lu ñoom ñooy ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wax ji kay fi nekk mooy est-ce que wute bi fi mu ne est-ce que am na ñu ci yokk wala déet mais quant à ñii nii loolu moom amul wute. waa ahlu bayt bi muy wax ñii moom yonent mi aleyhi salaatu salaam wutewuñ ne Seydina waa kër Seydina Ali waa kër Seydina Aqil waa kër Seydina Jaafar waa kër Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib waaye est-ce que am na ñeneen ñu leen ci fekk wala déet loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute waaye yii li koy leeral bari na wax nañ la jotaay bii weesu li nga xam ne moom la waxoon moom yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko Seydina al Hasan wala Seydina al Husayn wal hadith waxuñu woon fan la ne qad rawahu ash-shaykhan huwa fi saxix imam muslim wa kadhalika wa huwa fi saxix imam al-bukhari wa saxix imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi mooy xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ ko doon indil tàndarma yi muy tàndarma yi zakaat yi mu ne ci riwaay imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi fa ja'ala al-Hasan wal-Husayn radiyallahu anhuma yal'abaani bi dhaalika at-tamr mu ne Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn doon fo ci tàndarma joo jële mu ne fa axada axaduhuma tamratan fa ja'alahu fii fiihi fa nadara ilayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa axrajahaa min fiihi fa qaala ama alimta anna ala muhammadin laa yakuluuna sadaqa bi tàndarma ji ñëwee tàndarmay zakaat ji seydna al xasan ak seydna al xusayn eh, war nañ gis seen tarjama de gisaguñ ko de ce qu'on va faire eh, sayida shababil janna wala faxr <laughs> allahu akbar ah rayxaanatu ñii ñooy ku i ñii ñooy rayxaanatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañuy bàyyi ba pare eh, wàllu miraas mi ah <laughs> buñ pare ci wàllu miraas insha allahu taala ñu daldi nag gis suñu suñu sang yi ah al xasan ak al xuseyn ñu def seen tarjama insha allahu taala nee na bi ñuy def lool di ci foog am kenn ci ñoom ñaar jël tàndarma ji dugal ko ci gémmiñam nar koo lekk yonent mi aleyhi salaam nag daal di koy kii gis ko bi mu gisee muy dugal tàndarma ji bi mu rek mu mu dind ko mu dind ko waaw mu dind ko ne ko amaa alimta xanaa xamoon ne am na ala muhammadin kene waa kër seydinaa muhammad muy sama waa man sallallahu alayhi wa sallam laa yakuluuna sadaqa du ñu lekk zakat du ñu lekk sarax ci riwaaya imaamu muslim bi foofu dane seydna abu hurayra dane axada alxasanu bnu ali tamratan min tamri sadaqa fa ja'alaha fii fii fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kix kix irmi biha ama alimta anna la nakulu sadaqa waaw foofu seydna abu hurayra radiallahu mu ne seydna alxasan ibnu ali ibn abi taalib dafa jël ci tàndarmay zakat ji def ko ci gémmiñam mooy ngir lekk ko fa qaala rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne kiix kiix ne ko bàyyil bàyyil mooy bàyyi ko sànni ko bàyyil bàyyil kiix mooy utruk irmi biha sànni ko amaa alimta xanaa xamoo woon ne naa laa nakulu sadaqa que ñun duñu lekk zakat gis nga tamit ci yar yu te i ni muy yaay moom alayhi salaatu salaam dóoru ko mbéj tël tàndarma ji dali fële ba mu yàq ci mâchoire <laughs> Seydina Al-Hasan déedéet comme ni nga xam ne moom ñun moom moom lañ koy defee moom gratuitement moom des violences gratuites envers les enfants <laughs> hein wala rek mu mu ñëw rek dugal loxo bi ci génne ngir xëcc ko ba bif ko ba tiital ko ne defu ko de xam nga lan la ko wax kix kix irmi biha ama alimta anna la nakulu sadaqa ah kix kix bàyyil bàyyil waaw xanaa xamoo ne ñun duñu lekk zakat ñun nag bi nga xam ne noonu lañ sore njàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadiyoom façon bi mu doon dunde bi mu doon yare mag ak gone biñ ko soree la ñu nit suñu gone yi dëgër bopp waaw comme que jaaruñ méthode bu baax bi muy méthode yonent bi aleyhi salaatu salaam ñun ñu yor méthode de brutalité gone yi dëgër bopp waaw moo tax fii yow gone yu bari boo bu ndëroon jël leen dem ba koy lekk nga ne leen bàyyi leen dañ koy lump daa gaaw koy lekk kay mu jàll <laughs> parce que moom xat jaraba aleyka darb ah moom dafa expérimenté ci yow duma moo tax danaan may eh, xaaral balaa maa mbeñ moom fekk lii moom c'est trop moom <laughs> daaw fa taalib wal matlub <laughs> allahu akbar ah dugalul loxoom dugal xëcc ko de xoola ci riwaay imaam al bi fa ja'alahu fii fii fa nazara mu xool ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii mu ne fa axrajaha min fii gis nga da koo génne ndànk waaw neewul fa solabaham xëcc ko bif déedéet ndànk la ko xëcc ne ko xanaa xamoo woon ne amaa alimta anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaqa xanaa xamoo ne waa kër Seydina Muhammad muy man mii di sa maam di sa baay ñun duñu lekk zakat kon loolu moom leer na que ne ñoom bokk ci chita mu ngi nii ñoom loolu moom leer na léegi nag mu des est ce que ñuy kese la dañ naan la du ñuy kese du ñuy kese parce que ana lan moo nga ne ma léegi lu koy wane ma ne la li koy wane mooy xadiis bi nga xam ne gisoon nañu ko fii al imaamu muslim ak sëriñam ak beneen bokk taalibeem ñoo ko solo bu ma waxee loolu nag instant bi ñépp war nañoo xam kan laa jublu ci sëriñum ak beneen mbokk taalibeem parce que liñ koy wax loolu dafa bari c'est pour simplifier en plus nga xam waa asxaabu sunan ak asxaabu kutubu sit ak ñooñu nga xam lan lañ bokk ak lan mooy sëriñ bokk ak yooyu nga xam ne kon bon premièrement ma xam ne kon ñii ñoo doon dundandoo bu ma déggee al imaamu euh, al Buxaari imaam Muslim hein ma gis ne ñoom am na sëriñ ñu bokk ak imaam Abu Dawud kon ma xam ne ah ah ah, ah kon kon kon ñoo ñoo bokkoon ñoo jamono ndax bu dee même sëriñ bi comme ñoom Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi liñ la waxoon nga xam ne ñoom ñépp a ci moo imaam abu imaam al Bukhari imaamu Muslim imaam ak Tirmi imaam ak Tirmidhi an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja ñoom ñépp a jële ci kooku ak Muhammad ibn al-Ala miñ la waxoon Abu Kurayb ak ñeneen ak ñeneen Hmm? léegi nag bu ma nee imaamu muslim moo ko solo ak sëriñam ak beneen bokku taalibeem mooy imaamu ahmad sëriñam imaam ahmad ak beneen bokku taalibeem mooy la mooy imaam abu daawud parce que imaam abu daawud moom ci ñoom ñooñu kutubu sitta ki ci gën a gën a nekk sëriñu mooy pas kutubu sitta ñoom ñépp ñooy sëriñu ñooy taalib imaam ndax ñoom imaam at-Tirmidhi par exemple ñoom jëlewuñ ci imaam ahmad moom par intermédiaire lay jële ci moom mais imaam al imaam muslim imaam abu abu ñooñu ñoom dañuy jële ci al imaamu ahmad direct sans intermédiaire déggoo imaam muslim naan xaddatani ahmad ibn hanbal imaam abu daawud doo la woon mooy euh, léegi <coughs> imaamu muslim ak sëriñam mooy imaam ahmad ak beneen mbokku taalibeem boo xam ne bu siiw la muy imaam abu daawud ñoom ñoo ko soloo muy xadiis bi nga xam ne ci la <laughs> euh, Seydina buy wane buy wane que ne ñeneen ci ahlu bayt lañ bokk moom la ñuy lijjanti ñi mooy du aalu Seydina Ali kese du aalu naa Aqil aalu Seydina Jaafar ak Seydina al Abbas kese non yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ñu wan ñii muy bëgg a tudd fii kii ci lañu te pourtant du du du kenn ci doomu ñii en tout cas mooy kenn ci doom la ci ci kenn ci ñii ñu Sayyidina Zayd ibn Arqam tudd mais am na keneen koo xam ne bokku ci ta dane ko yow àtte bi yéen ñaar ñépp ci yéen ñu xam ne kon a ah, kon doomu kooka ñoo ñële tamit kon ñoom tamit min ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma ne nga ne ma mais bi lan la waxati ma ne la insha allahu taala duñu dañ xoola duñu wax càllale bi dañuy ñëw rek wax ah mooy que ne imaamu muslim par exemple mu ngi ko jële ci dafa jaar euh, ci euh, euh, abdullah ibn abdil mooy abdullah ibn abdillah ibn nawfal ibn alxaaris ibn abdil muttalib waaw moom moo nettali kan al imaam az-zuhri fekk imaam xadiis bi ci imaamu malik la jaar ibnu anas mu jële ko ci imaam az-zuhri moom mu ne abdullah ibn abdillah ibn nawfal ibn alxaaris ibn abdil muttalib radiyallahu anhu muy sutu Abdul Muttalib radiyallahu a haddatha moo nettali imaam az-Zuhri ne ko anna Abdul Muttalib ibn Rabi'a ah ne ko Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn vague bi ñu mujjee dugal ci siira bi doon nañ waxaat côté bii mooy laaj bi mbokk mi laajoon ne mais est-ce que jullit mën naa tudd Abdul Muttalib ab jullit est-ce que mën naa tudd Abdul Muttalib mooy est-ce que boo bokk na ci tur yi nga xam ne l'islam dina ko d'accord parce que xam nañ ne kenn du jaamu kenn ku dul buur yàlla kenn du jaamu kenn ku dul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala léegi mooy pro laaj bi mooy est-ce que nit mën naa tudd Abdul Muttalib ci jullit loolu tontu woon nañ ci bien sûr lii koy wane mooy xadiis bi ñu nekk parce que bu dul woon lu jaadu yonent ba lay saar saam du bàyyi kenn ku waa jii di nekk kii nii hein muy Abdul Muttalib bii ñëw ab saxaaba la woon radiyallahu anhu ñëw ah moo xam ne nii la tudd te du ko wax ne ndax échanger eh, sa tur bi parce que yonent ba lay saar saam du bàyyi lu jaaduwul muy romb ci kanamam te du ko wala mu yëg ne xew na te du ko te du wax loolu na ni kon ci lañuy xam ne mën naa ne parce que Abdul Muttalib ci lañ la rappelé woon lan moo tax Abdul Muttalib fan la jóge waaw waxoon nañ la frère u papaay Shayba Shayba muy maamu Yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moom lañ xam ne Abdul Muttalib moomu moo demoon Medina jaar demoon Sham jaaroon Medina jëlaale ko fekk moom boobu Abdul Muttalib tout tànk la woon ñu bàyyi woon ko fu mu jëlaale ko di indi teg ko ci gëléemam di dugg biir Makka waa Makka gis ko nag. foog ne moom dafa jëndaale ab dafa jënd fam demoon ca commerce ba dafa jëndoonub cha dafa sa cham dafaa jëndaale ab jaam léegi ba gisee xale boobu ci gannaawam ñu naan ñuy woowe xale bi Abdul Muttalib jaamu Muttalib bam naan leen mooy lan ngeen di wax ni jaamu Muttalib ban kii di sama doomu frère bi Hashim nga naan ma lan doomu Hashim bi mu bàyyi woon fële Yasrib moom laa jëlaale nii ngeen naan ko Abdul Muttalib tur boobu nag law mooy jaamu yow mi yaa ko moom xam nga loolu amul dara li nga xam ne moom lañuy ñuy tere ci ay abdu shams nga xam ne ñoo xam dañuy jaamu jant beeg yooyu amul dara lu connotation lu ci ne mooy rek liñ naan diw kii mooy jaamam waaw xam nga bi Seydina Yuusuf doon wax inna rabbi bi muy wax naan inna rabbi ah ahsana mathwaay sama borom kan la doon wax sama borom mais mooy buuru Misr mooy ki ko jëndoon la doon wax rabbi ah, ah, ah, ah waaye rabb nag buur yàlla kese la nan la ku toll nii ab yonent gina xam buur yàlla kudulub yonent man a waxe naan di wax nit naan nit naan ko inna rabbi sama borom mais <laughs> alquran nettali ko <laughs> suñu borom ne naa Yuusuf ne ma'aazallah ba ko ndaw say sàkku mu ne ma'aazallah maa ngi daw di làkku ci kanam ci ginnaaw sama borom contre liñ may woowee liñ may woo muy njaaloog yow joteeg yow siq ak yow ndax bu dul woon dara sax inna rabbi dëgg-dëgg sama sang mooy ki nga xam ne mooy sa boroom kër yow soxna si yow mii inna rabbi sa sama borom mi nga xam ne moo ma jënd moo ma moom parce que prisonnier dañ maa jëloon ca teen ba ah inna rabbi ahsana maswaay sama borom de muy ki ma moom ahsana rafetal na dëgg-dëgg maswaay sama nekkin fii kon nag bu dul woon lenn sax mooy jomb naa quand new fi may may séq ak soxnaam tamit lu mel nii rabbi la wax te pourtant est ce que dañ naan ko mais yaa Seydina Yuusuf pourquoi nga naan rabbi te rabbi ah, xam nañ ne rabbuna allah inna allaha huwa rabb naan c'est pareil hein kon Abdul Muttalib bii ibn Rabia ibn al moo Abdul Muttalib bii nii doomu Rabi'a la Rabi'a doomu alxaaris alxaaris doomu Abdul mooy alxaaris bii magu Abdallah mi jur yonent bi na ci eh, magu Abu Taalib yi la bokkoon alxaaris ibn Abdul Muttalib waxoon nañ la ne Rabi'a ci boppam moo magoon Sayyidina Rabi'a mag la woon ah <laughs> mooy su mooy soree wuñu ay at. am nañu ne deux ans la ko magee moom Rabi'a moomu doomam nag duñ naan Abdul Muttalib moom moo nettali Abdullah ibn Abdullah hein ibn Nawfal ibn Harith ibn Abdul Muttalib mu ne baayam moom Abdul Muttalib mu ne sama baay di Rabi'a dafa masa toog bokk ndaje mook al Abbaas ibn Abdul Muttalib di sama baay tëx parce que Abdul Muttalib non non maamam <laughs> voilà parce que Rabi'a ci boppam al-Abbas bàyyi ci xam la parce que al-Abbas freeru baayam la al waaye moom daanaka mooy comme ni ngay gis rek famille yoo xam ne dangay gis koo xam ne doomu paa bi mooy baa bi day am doom yoo xam ne da leen a yéex a jur ah doomam yu mag yi daanaka am nañ doom yu mag sax doomam moom doomu paa bi ci boppam comme loolu la nekk loolu moo dal fii mooy al-Abbas Rabi'a mii nii Rabi'a ko mag mais nag bàyyi ci xam la loolu la mooy Rabi'a moo mag Seydina al Abbas mais Seydina al Abbas kilifaam la ndax bàyyite xam na ñoom ñaar nag dañoo mas a bokku jotaay ñu toog ah ñu naan mais waaye bu ñu yónni woon quand même suñu ñaari doom yii ah mooy al Fadl ibn Abbas ah ak Abdul Muttalib bii al Fadl kan moo ko jur al Abbas al Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Abdul Muttalib bii di nettali mbir mi kan moo ko jur mooy Rabia Abdul Muttalib ibn Rabia ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu mag ma waaw mooy moom turu maamam la yoon mooy Abdul Muttalib maamu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom la sëtam bii tudd léegi nag ñoom ñaar bon parce que mooy dañu nekk kii mën a dugg ci néegu denc soxna waaye amuñ dara te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam a ngi yónni nit ñuy dem di liggéey ci zakat gi di am luñ ci am léegi nag ñoom ñaar ñu ne mais bu ñu yónni woon suñu ñaari doom yi yebal leen ci yonent bi alayhi salaam al-Fadl ak Rabia ak kii Abdul Muttalib ah bu ñu demee ci yonent bi alayhi salaam mais ñu wax ak moom bu ko defee mu def leen mu jiite mu mu mu mu mu mu missionné leen leen liggéey loo leen ci zakat ji bu ko defee ñu am luñ ci am bu ko defee ñu am lu nit ñi am wa asaba mimma yusibu naas neena bi ñuy wax loolu Abdul Muttalib ay nettali ibn Rabi'a ibn al-Harith Abdul Muttalib nee bi ñuy wax loolu radiyallahu anhu bi ñu nekkee noonu Seydina Abbas ak sama baay Seydina Ali daal di agsi ñoom ñu ne ko ñun de lii lañ xalaatoon ngir daal suñu ñaari doom yi al-Fadl ibn ak Abdul Muttalib ñu yebal leen ci yonent mi salaam mais mu salarié leen liggéey loo leen ci zakat yi bu ko defee ñu ñu ñu doxe ko après ñu am ci ci zakat yi parce que suñu borom moo ne ñiy joxe ñiy liggéey wala amilina alayha dañoo am part ci zakat bi bu ko defee ñoom ñu am ci loolu mooy ñi nga xam ne ñooy dox di collecter les as-su'a ñi nga xam ne ñooy collecteur les collecteurs de zakat bi waxee lool nag <laughs> euh, Seydina Ali ne leen expliquer leen loolu ñu ne ñun daal lii moo ne woon suñu namm namm loolu lañ bëggoon yónni kon suñu ñaari doom yi Seydina Ali ibn Abi Taalib ne leen bu leen ko def de ndax fa wallahi ma huwa bi fa'il waaw bu leen ko def dama leen di conseiller bu ko sax hein bu leen ko sax essayer waaw parce que bu yonent mi alayhi salaam du ko def mooy du leen salarié ci ci zakat gi parce que Seydina Ali ci boppam moom xam na ne mais zakat daganul waa kër yonent bi salaam te ñii nii waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu Rabia di doomi alxaaris alxaaris doomi Abdul Muttalib al Abbaas di doomi Abdul Muttalib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib man Ali di doomi euh, Abu Taalib di doomi Abdul Muttalib ñun ñii ñépp ci daganul ci ñun mais wax leen lool ne leen bu leen ko def parce que wama huwa fa wallahi mooy am na ci xam-xam bu leer nañ boo xam ne ñoom na Seydina Abbas xamuñu ko woon parce que bu doon xamoon nañ loolu doonu ñoon xam ne lii dafa yonent ma saa saa nee na daganul ci ñun moom ñoom ñu dem di ko naan ko di ko laaj mooy xamuñu ko woon mais Seydina Ali mi ko wax mi ko xam mais da ne fa wallaahi wat naa ci yàlla ne maa huwa bi faa'il yonent bi saa saa du leen defal lii ngeen bëgg ah fantaxaahu rabi'atu ibn al-Harith ima rabi'a daal di moo daal di dum mooy wax ji mooy daal bon mooy yow mii daal saay sa wax ji sa waay yow ñu mooy daal dégguñu mbir mi mooy daal waaye dara lañ deful li nga wax lu tax ñu du ñuy bàyyi loolu hein après bon ñu wax ci bon am luñ ko wax après moo ci gàttal quoi Seydina Ali ne <laughs> mais arsiluhuma <laughs> yónni leen leen fantalaqaa wattajaa ali ñu dem seydna ali moom tëdd seydna al abbaas a ngi toog bàyyi te xam rabia ngi toog di grand frère am cousin wam la mooy ñoom seen bàyyi ñoo bokk alxaaris ak abu taalib ak al abbaas mii toog ku ci ñoom ñett ñépp abu abdul muttalib a leen jóg mu ngi moom moom toog seydna ali tëdd di leen xaar ne waaw yónni leen leen <laughs> man wax naa leen li ma leen wax tëdd di leen xaar Abdul Muttalib nee na ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu mu ne fa ba ñu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag na ne da fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julli tisbaar ba pare ñu jiitu ko ci ci këram mooy ci néeg ba mu waroon a dal kër ga mu waroon a dal ci soxnaa yi ñu jiitu ko fa ñu taxaw fa nag ba ba mu agsee nee na xataa jaa fa axada bi aadaanina summa qaala axrija maa tusarriraani <laughs> mooy muy foog ñoom ne ne eh, génn jàpp seen nopp génn leen lu ngeen di def fii ak lan ngeen di mel ni daa am lu ngeen di euh, xaw a euh, ni ngeen teel a dugg fii nii ah mooy lu tax ngeen may jiitu aywa rek kii leen après <laughs> voilà. mooy lan ngeen di dajaloo fii ah ngeen dajaloo fii mel ni daal ñoo xam ne da ngeen am lu ngeen di wax ci ci sirran <laughs> ah, <laughs> ah léegi nag bon euh, après nee na moom mu dugg bu génn ñu wañ bañ génn moom mu dugg après ñun ñu war a dugg mooy <laughs> kenn du jiitu euh, nit loo bokk ak bokk ak moom nag boo ñëwee këram bu ko jiitu ci lépp waaw këram nag bàyyi moom muy jiitu ci mbir yi waaw ndax kat ki nga xam ne nag boroom kër gi nag amiru bayt ak loo kiiwag moom waaw yeneen ma lay saab saab après daal dugg ñoom ñu daal di dugg mu ne néeg boobu kër sayyidatu na bint Jahsh la woon mooy fala ay woon waaye nee na après nag bon ku nekk di xaar bon kan mooy wax kan mooy wax xanaa duñ ñëw taxaw nii rek di xool yeneen saa salaam kan mooy wax après kenn ci ñun wax ne mais euh, ya rasulallah anta abarru nnaas wa awsalu nnaas wa qad balagna an-nikaaha fa ji'naa li tu'ammirana ala ba'di hadhihi as-sadaqat fa nu'addiya ilayka kama yu'addi naas fa kama yusiibuun nee na kenn ci ñun moo ñu ku nekk kan mooy njëkk a wax après daal kenn wax Abdul Muttalib mooy nettali <laughs> mook al-Fadl ñoo ànd Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' nee na kenn ci ñun wax ne ko yaa yow ndawu yàlla li yow di anta abarru naas yaa gën baax ci nit ñi yaa gën a ci nit ñi wa awsalu naas yaa gën mën a jokk nit mbokk ci nit ñi waqad balagna nikah te ñun nag àgg nañ nag ci jamono go àgg nañ nag ci période boo xam ne nag denc soxna nag war nañu nag mooy daal àgg nañ jamonoy denc soxna daal léegi nag dañoo ñëw nag ngir nag nga salarié ñu nga jiite ñu daal ci lenn ci zakat yi ngay yónni ñu koy collecté bi nga daal li ñu ciy boole daal ñu mën a bokk ci ñi ciy liggéey ci amilina ala yaa fële bu ko defee ñu jooxe alal liggéey boo bële comme ni ko nit ñiy defe wa nusibu kama yusibun bu ko defee ñu man caa am ñoom li ñuy am ba boobee loolu ñun dinañ ci man a denc bopp man cee former famille hein nee na bi ñu waxee lool fa sakata tawilan ba léegi ñu ngi ci masala bu leen fàtte masala bi mooy masalaam ahlu bayti rasulillah est-ce que ñi Seydina Zayd ibn Arqam tudd kese la ah yonent mi aleyhi salaam fii mu ngi ñuy wan ne ah, ah am na ñeneen <laughs> fa fa sakata tawilan yonent ma lay saar saam bi ñu waxee lool mu noppi lu yàgg waaw na xatta aram naa an nukallima waaye yonent ma lay saar saam ñu wax suñu doléance bu pare mu ne tekk waaye silence bi xaw a pesant lool <laughs> bañu dem bu bëgg a wax ak moom nee na wajaalat Zeynabu tulmi alayna min wara'il hijab an la tukallima nee na sa Zaynab bint Jahsh radiyallahu anhu comme que néegam la moom mu ngi woon suñu ci ginnaaw yonente bi alayhi salaatu salaam fekk waxtaan wi ñun biñ gisee yonente salaatu salaam noppi lu bari ñu dem bay bëgg a wax mu ñuy def signe bu leen wax dara de mu ngi leen def signe mooy rek comme booy mais pas naan bu leen wax mais signe comme niñ ko mën a imaginer pare jël baaraam bi teg ko ci gémmiñ gi mooy boo tàllalee sa baaraam mu mel ni lu taxaw mel ni ab ii nga teg ko sa gémmiñ pour wan waa jële bul wax de en tout cas mooy man nga imaginer lu mel noonu en tout cas daal mu leen di wan ne bu leen wax allah tukallima bu leen bu leen wax dara même bu dee noppi na bu kenn wax wax ngeen ba pare nee na kekk bu kenn wax waaw waxoon nañ la loolu mooy kekk gi ñi nga xam ne nit ñi ànd ak sëriñ ñi nit ñi ànd ak boroom xam-xam yi ñoom moom lañu war bi yar assistance bi sans pour autant sax boroom xam-xam bi yëg ne kooku mu ngi def loolu waaw am noo xam ne ab xool nga dégg nit ñi sëriñ bi jàngale nga dégg nit ñi wax nga xaw a yëqamteku ba xool gaa yi ñay wax nga xool leen xool boo xam ne xam nañ ne mooy noppi même bu dee sëriñ bi sax mu ngi sëgg ci téere bi dañ koy jànge fii te mooy yu mag yi waaw nga xam ne boo ko defee day jekki ñépp ne teg sëriñ bi moom mën naa bañ a xam ne sax yow def nga loolu comme ni Sayyidatu Zaynab def nii Allah bint Jahshin radiyallahu anha wa ardaaha ummul mu'miniin nee na yonent mi alayhi salaatu salaam summa qaal après mu ne inna sadaqata laa tanbaghi li aali muhammadin innamaa hiya awsaaxu nnaas mu ne inna sadaqa inna sadaqata yëg leen ne zakat ah laa tanbaghi li aali muhammad allah sallallahu alayhi wa sallam yellut waa kër seydinaa muhammad di lekk dara di jël dara ci zakat innama dëgg-dëgg zakat hiya awsaaxu naas tilimu alalu nit ñi la suñu borom bëgg sama boroom bëgg mu sellal ko mu jaaral ne leen nañuy génne lool te loolu nag mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom la suñu borom ne innama yuridu llah yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira dëgg-dëgg borom bi lim bëgg ci yéen namm ko ci yéen mooy mu dindil leen ah rijsa salte rijsa tilim tilim ahlal bayt yéen waa kër yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi wayu ha ba pare mu setal leen wayu tahirakum tathira kon nag du ñëw aw saaxun naas yi di ko jox ñooñu nga xam ne nee dama bëgg dindil yooyu moo tax mu ne yonent ma lay saar saar ne laa yanbaghi inna sadaqata laa tanbaghi li ali muhammadin ha sarax zakat yelluwul yellul waa kër seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam innama dëgg-dëgg hiya awsaaxu naas après bon li ci tegu loolu gisoon nañ ko lii moo ñu fi soxal kon yonent bi alayhi salaam ci boppam xadiis bi lan lañ ci yoon est-ce que dane al yow al Fadl ibn Abbas kese yow nag kantaay wax Euh, euh, Abdul Muttalib kon yow garaawul mën naa laa jox ibn al-Harith ibn Abdul ibn Rabi'a ibn Abdul Muttalib déedéet ñoom ñépp la ne yéen sama waa kër ngeen ndax inna sadaqata di ndim ko waxee xam ne kon mooy joxu après leneen la def woo keneen koo xam ne ngir mu jox leen ci leneen loo xam ne du zakata du euh, koo xam daf ko woo ne ko léegi bon ante hadal ghulaam ibnataka ne ko jëlal ibnati ki ki jëlal kii nga daal di leen nga takk nga jox ko sa nga dencal ko sa soxna waaw ainsi de suite ba pare mu woo kooku may kooku ah mooy mahmiya boobu après mu woo kii eh, eh, Nawfal ibn al-Harith ne ko yow mayal sa doom anki hadha al-ghulam mooy jëlal nag sa yow yow Nawfal jëlal sa doom nga daal di koy may Abdul Muttalib mi nee mu daal di may may loolu la def waaye mooy lii nii mooy lan la ñu fiy gis kenn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah yonent bi sallallahu alayhi na inna sadaqata laa tanbaghi li kon dugal na ci kan fii kenn am na keneen kum dugal mooy kon abdul muttalib di doomi rabia kon aalu rabia ibn al-Harith min ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que jàpp nga nga ne ma mais ñii rek la ma ne la du ñii rek yo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam dugalaat na ci ñeneen ñoo xam ne dañuy xam ne ñooñ ci ahlu bayti rasulillah lañ bokk waaw comme ni xadiis bi nekk ci saxiixu al imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi suñu waxtu wi nag jeex na waaye bon on va parce que arrêté ko di ci ñëwaat day xaw a jafe léegi daal nañ bon fexe rek boole ci nañ fexe continuer tuuti hmm? mooy xadiis bi nekk ci sax imaamul Buxaari xadiis Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu mu man indi ko ci kitaabu zakat radiyallahu euh, léegi comme que gaaw ah mooy bon na mu jéggal ci côté càllale yeeg yooyu mais buñ nee rek mu ngi sax imaamu Buxaari yu rahmatullahi alayhi mooy gis nañ mooy kon ak wéram taxul ñu wax hmm? euh, Seydina Jubayr ibn Mut'im nee na damaa dem ànd ak Seydina Usmaan ibn Affan ila nabi ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook seydina Uthman al xalifa ar-rashid ath-thalith ah nee na bi ñëwee ñu ne ko ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam a'tayta bani al-muttalibi min xumus xaybara wa taraktana wa nahnu wa hum bi manzilatin wahida fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innama banu lmuttalibi wa banu haashimin shay'un waaxid ah ah ah ba pare mu ne fa innahum lam yufaariquuna fi jaahiliya wala islaam Seydina Jubayr ibn Mut'im defoon nañ tarjamaam hein euh, di doomu al-Mut'im ibn Adiy hein mi yiiroon yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu jógee ca euh, Taayif ah ba mu demee waa Taayif boole ko way dese yi ñu seen xel yi des ak gone yi ñu koy xaañ ba mu ñëwee ca jamonoy mettit yooyu le wa iz ata nu adiyin li boroom xilaas wax ba mu dikkisee jóge foofale ibn mooy ah, ah, kii ah, mooy al Mut'im ibnu Adi moom mooy ki nga xam ne moo ko eh, yiiroon xayra jiwaar li gën ak yiir ba ne kuffaaru Quraysh yi woo doomam yi ñu yor ay jaasi wër Kaaba gi ne ñoo yiir yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo ko protéger ku ko fi laal man al-Mut'im ibn Adi nga koy te kat al-Mut'im ibn Adi kaana min min a'daa'i kaana min a'daa'i rasuulillah sallallahu alayhi bokk ci kuffaar yu mag yi waaye yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo ko yiiroon te boo seetloo gis nga njekk boobu mu defoon noonu te boobu daa fekkoon jamono ji sayyidatu Aisha génn Xadiijatu radiyallahu anhu génn àddina Abu Taalib génn àddina mu demoon xaaral mu dem Taayif mu dem Taayif waa Taayif xaañ ko fay xeer mook Seydina Zayd ibn Haaris dàq ko ba muy ñëw mu am nag problème mu duggaat Quraysh mais Seydina kii kii di bàyyi Seydina Jubayr di al-Mut'im ibn Adiy moom moo ko yiiroon ah wa iz ata ibn Adiy ah ba mu agsee moom moom moo ko yiir xayra jiwaar ah ni ko boroom kon Seydil Hadji Malick waxe foofu radiyallahu anhu moom moomu gis nga njekk koo mu defoon waxoon nañ la moo taxoon Badar biñ jàppee prisonniers yi comme ni xadis nekk sax imaamul Buxaari yonent bi alei saatu salaam nee na <laughs> allah allah loolu taxawoon nañ ci jamono yooyu mu ne gis nga law kaana law kaana al Mut'im ibn Adiy hayya fa kallamani ala haa'ulaa'i an natna la taraktuhum la aw kama qaala sallallahu alayhi wa mu ne al Mut'im ibn Adi loolu nag jaataloon nañ ko ci ghazwatu Badr ci prisonniers yi <laughs> ku gën <laughs> ku ci bëgg dara nga dellu foofu fële <laughs> mu ne bu al Mut'im ibn Adi de dekkoon di dund parce que moom Badar fekk ko ci dund moom halaka kaafiran dafa génn àddina nekk yéefa ghazwatu Badr fekk na mu génn àddina mu ne boom de bu fekkoon ne mu ngi dund nekkoon Quraysh prisonniers yi nga jàpp ci ghazwatu Badrin première xare boo xam ne bu deet Abu Jahlin dee ci ñoom Utbat ibn Rabi'a dee ci Shaybat ibn Rabi'a dee ci al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñoo ñëpp ñu faatu ci ñooñu ñépp xare boobu ñi jàppoon prisonnier hein mu ne ñii nii bu doon al-Mut'im ibn mu ngi doon dund mu ñëw tinuma ñaan ma ne ma yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad damaa bëggoon nga libérer ma prisonniers yi nga jàpp ci xare bi yépp nee na bu ko waxoon bu doon mu ngi dund mu ñëw wax ma lool ñépp lay libérer sans aucune condition allahu akbar allahu akbar waqad saa te koog da dox ci l'islam fay mais nag jëfoon ni jëf ju rafet joo xam ne defaloon na ko yonent bi alayhi keroog ba mu jógee Taayif waaw muy jamono ju metti moom malgré li nekk yéeféet moo ne woon moo ko yiir ñëw ca Quraysh wax loolu kenn laalaatul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kooku nag bu doon dund tey bu ma ne woon jox ma prisonnier yi libéral ma ne ma libéré ñépp sans aucune condition allahu akbar doomam nag saxaaba la woon Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Ali radiyallahu anhu gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna nee na damaa ànd ak Seydina Usmaan ibn Affan al umawiyu al xalifa radiyallahu anhu nee na ñu ñëwal yonente bi alayhi salaam ñu ne mais yow ndawul yàlla li jox nga waa Banul Muttalib ci xumusu Xaybar waxoon nañ la alquran moo ne woon wa'lam ci suuratu al anfaal suñu boroom moo ne wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusahu walirrasul walidil qurba walyataama walmasaakiin wabni sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawma alfurqaani yawma altaqa aljam'aan wallahu ala kulli shay'in qadir suñu woroom moo ne woon wa'lamu yëg leen te xam leen annama ghanimtum que lépp lu ngeen màng ci xare lu ngeen am min shay'in ci lu man di doon ci al butin de guerre fa anna lillahi xumusa alal jooju bu ñu ko xaajee juróomi xaaj benn xaaj bi buur yàllaa ko moom waaw wali rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wali dhil qurba ak waay jegeñaale yi ñooy ñii ñu la waxoon ne ñoom yi suñu borom moo leen waa ahlu bayti rasulillah yonent ma lay sa suñu borom moo leen daggal ñoom du zakat la leen daggal mais ci butin de guerre nga xam ne moom mooy li gën a tedd lu nit mën a am ci xéewal ndax yonent ma lay sa sa moo ne wa ju'ilat rizqi tahta dhilli rum tahta dhilli rumhi aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom moo def sama wërsëg mu nekk ci sama keru jaasi waaw mooy butin de guerre boobu la ko daggal jox ko waaw loolu nag liñ defal wërsëgu yonent bi alei satu salaam moo gën leneen eh, loolu la daggal walidil qurba mooy waa ahlu bayti rasulillah jege ñaaleen yi léegi nag eh, te ci yonent bi alei satu salaam doon jëm ci yonent bi alei ci ñoom la jëm ci ñoom la jëm comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon léegi lool nag la Seydina euh, Jubayr ak Seydina ñëw bi mu gisee yonent bi alayhi salaatu mooy jox Seydina waa kër Seydina waa waa kër Seydina Ali ak Ali waa këram Seydina Abbaas Jaafar ak waa non Seydina waaw waaw waaye Seydina Jaafar après la ñëw mooy dafa après Xaybar mooy juste biñ gagné hein mooy mu gis mooy ñooñu mu jox ay ñoom Seydina Ali ñooñu waa kër ñooñu moom mooy mbir mi même Seydina Abbas saa mu ngi màgg ah léegi mooy jox Ali ak ñooñu ñoom lool lool xam nañ lii nii lay demee mais ñoom li leen jaaxal mooy dañoo gis Yonent mi alayhi salaatu xumus googu noonu mooy un cinquième boobu ci butin de guerre Xaybar yi bi muy jox waa ban waa ñii nii mu joxaale. mu joxaale nan waa banul muttalib waa banul muttalib ñooy ci la al imaamu Shaafi'i kii mooy maamam muttalib bii moo tax ñu naan ko Muhammad al imaam Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i al muttalibi waaw mooy ne eh, te gisoon nañu ki njëkkoon a faat ci al ci lislaam ki ñu njëkk faat ci lislaam keroog xare Badr hein ci famille bii la bokkoon te ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne jóg leen bi gaa yi ne bon waa lamsaar tëb Badar Eh, man de saa yi xaaral eh, wala xoolal loolu nañ ko abrégé parce que man sama waxtu <laughs> non xar leen bon loolu bon wax leen ne <laughs> voilà que njëkk a <laughs> ci la bokkoon quoi voilà ci famille bii la bokkoon yonent bon léegi dañ jeexal xadiis bi parce que après li ci des ñu àggale ko beneen yoon. incha allahu taala eh, kii bon j'espère que dinañ ko man léegi mu ne. ñu ne mais li tax nga jox parce que waa banul Muttalib Muttalib euh, wax nañ na ko sànq moom lañ doon woowee Abdul Muttalib mooy pa mooy maam dool mooy kooku moom frère Hachim la woon ah la woon mooy Muttalib frère Hachim la. ñoom Seydina Ousmane ñoom Seydina Jubayr ñu jox waa Banu Hashim yonent mi alayhi salaam jox leen xam nañ lii mooy famille yoom ndax Seydina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf jëm kaw mooy Hashim nañ yem Hashim Seydina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim alors que Muttalib moom frère Hashim la mooy kon ñu jox waa banu Hashim ci xuus bi loolu c'est normal ñoom ñooy famille yonent ma la sax mooy ñoom Seydina Ali ñii radiyallahu mais waa banu Muttalib mi mu jox alors que ñun suñu maam ñun waa banu Umayya ak ñii nii mais ñun ñépp surtout Qusay lañu ah ñun ñépp ay frère u ñoom suñu maam yi frère u Hachim lañu ah comme ni Mutalib nee frère u Hachim lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam nag jox ñi bàyyi lool ñoom loolu lañ bëggoon a xam lan moo tax lan mooy sañ su yonent bi aleyhi salaatu salaam jox ñi te balee ñu ñëw ñu ne ko yaa rasulallah comprendre ngeen foog naa kon affaire bi ni mu demee ñu ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ah yow kat atayta jox nga banil muttalibi jox nga waa banil muttalib nag minal xumusi min xumusi xaybara jox nga leen ci màngum xaybar bi wa taraktanaa nga bàyyi ñu ñun wa nahnu wa hum bi manzilatin wahida ñun ñoom ñoo yem parce que suñu maam ni ni Mutalib nee frère u Hachim noonu la suñu maam nee frère u ñoo yem benn kii ci côté boobu fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen seydna Jubayr ak seydna Usmaan innama banu al wa banu Haashim shay'un waahid ne bu ngeen gisee ma def loolu mooy parce que waa banul Muttalib ak waa banu Haashim benn mbir mooy ñoom benn lañu duñu ñaar waaw fa innahum ndax ñoom lam yufaariquuna fi jaahiliyatin wala islaam waaw ñoom ci jaahiliya mooy ñoo bokk ñoo doon xeex les mêmes causes xam nga Quraysh comme rek ay ay ay ay doomi bàyyi ay doomi bàyyi comme ni mu xew yi fépp ah famille ba da gis des fois mooy ñi ci nit ci ta amul problème seen biir bon pas pro mën na bañ ne nekk problème yu rëy rëy mais en tout cas différent da leen di yomb des fois parce que affaire comme que farasay rihaan la Abu Jahl doon wax nahnu wa banu haashimin mooy waa banu Maxzum ak waa banu haashim kunna ka farasay rihaan fu ñu mas a waxe ne de mooy ñun dafa mel ni kon dañu ne woon ay fas yoo xam ne fasu concurrent yi nga xam ne bu kiy gañawul keneen ki mooy gañe daanaka ñoom ñooy xëccoo raw gàddu gi tout le temps mais lu ñun bu buñ mas a def rek ñun def nañ ñun waa Banu Maxsum ci wet bi mais imagine leen tey bu ñu dàkkooree kii ne yonent la ñun ñun ñu dàkkooral ko loolu ñun waa Banu Maxsum mais ñun laaj bi mooy ana ñun fan la ñuy jëlab yonent ah <laughs> ana fan la ñuy jëlab yonent ko am te bu boobaa nag kon ñoom dañuy gañe mooy gis nga bases yi gis nga saa yi ni ñu taqe woon saa yi mooy te loolu bari na ñuy gi xelal nii de nga xam ne lépp affaire yi ñooy feebaru xol yi waaw te loolu mooy indi alxasad ki ñaan wala baxda ak bañante ak bañal nit yiw loolu mooy alxasad te mooy xeet nit waaw bañ dëgg xeet ña ca ne waaw loolu la Abu Jahlin mooy yu baas yooyu ay ñoom diw non bu ma ko d'accordalee lii wala doo déet déet ñii bés bu ñu leen d'accordalee na ño bor moom ñoom moo kii xam xam-xamam xam bii buñ ko nangooy day war ne kon ñun xamuñu dara te bu boobaa ñoom seen askan mooy féete kaw suñu askan loolu moo yées hein léegi nag bi nga xam ne ci lañu wax loolu yeneen ma lay saa saa ne c'est que ñun ak ñii nag benn lañu woon waa waa banul Muttalib ak waa banu Hashim benn lañ woon waaw ndax ñoom lam yufaariquuna fi jaahiliyatin wala islaam ñoom tàqalawuñu ak ñun tàqalu koowuñu ak ñun du ci jaahiliya du caaganteñ ci lislaam moo tax yonent bi alei satu salaam wàcce leen même wàcc waaye banu haashim jël ci xumusu xaybar jox leen kon loolu lañ kon yonent bi alei satu salaam wan nañu kon li Seydina Zayd ibn Arqam wax non seulement waa kër Rabi'a ñu ngi ci biir ibn waa kër al-Harith ibn Abdul Muttalib waaye waa kër Banul Muttalib waa kër Banul Muttalib ñoom itam hein ñoom itam ñu ngi ci moo tax léegi nag nañu ndar kepp nag suñu masala mooy boo seetloo kon yii nii yonent ma moo wax gis nga wax moo wax <laughs> boole ci ñoom moo Rabia di waa Rabia ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib fii mu boole ci waa Banu Hashim loolu moo tax ku mel ne al imaam ash-Shafi'i wax jii mooy li gën a dëgër waa Banu waa ahlu rasulillah bi muy wax fii waa këram ñu ngi ci masala boobu bi mu wax ci xadiis te mu digal ñu fonk leen uzakkirukumullah fi ahli bayti ci gàttal imaam Shaafi'i mu ne mooy waa banu Haashim ak waa banul Muttalib jeex na ak seen mawaali yii ci lañu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen libéré parce que mawlal qawmi min anfusihim te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jàngale waaw mooy mawla bani Haashim ci lañu hmm? léegi euh, kon imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi mu waa banu Haashim la waa banu Muttalib kantaa ku mel ni al imaam Abu Hanifa ak al imaamu Maalik rahmatullah alayhi dañ ne non banu Haashim kese lañ waxu imaam Shaafi'i yi bële nag am na ci Maliki yi doo xam ne loolu lañu wax ne si si waa Banu Mutalib it ci lañu mooy suñu imaam di imaam Maalik dane ah, ñoom Banu Haashim képp lañu waaye déet déedéet nañ boole Banu Mutalib quand même ndax li yonente mi anhuma kon al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi al imaamu Maalik ñoom ñu ne mbir mi Banu Haashim képp lañu dongo mais gis nañ ne insha allah li gën a dëgër mooy wax ci parce que yonent ma lay sax sax moo wax ñoom Seydina Ousmane te li ñëwoon di wax mooy dalee leen a boole loo xam ne xumus la leen boole butin de guerre Xaybar par boobu noonu la jël boole ci waa Banu Muttalib ba pare mu ne leen parce que même bu dee euh, seen maam yi ay frère lañu mais mooy ñii nii ca jaahiliya ci lislaam yëpp masuñoo tàqale ko ñoo bokk di xeex les mêmes causes di jàppalante les mêmes causes te ñi masuñoo am différent ñoom comme ni mu amee ci ñeneen ñi léegi mu am ñeneen nag ñoo xam ne moom dañu ne non waa waa kër yonent mi alayhi salaatu salaam fii mooy waa doomu Qusay yépp comme ni ko al imaam Asbar al Maliki sëriñ imaam al Buxaari rahmatullah alayhi Asbar al Maliki bu siiw boobu mu ne waa banu Qusay yépp lañ mooy Qusay ibn Kilab sëtam yépp bu boobaa kon da ngay gis ne kon ñoom waa banu Umayya ñoo ñëpp ci lañ waaye loolu dëgërul parce que leer na léegi ci xadiisu Seydina Jubayr bu inda al imaam al na ñeneen ñu ne waxuma la Qusay kese mais ci lañ bu boobaa ay banu Maxzum yooyu yëpp dañ ciy bokk mais loolu yu dëgërut insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy waxu al imaam ash-Shafi'i mooy kon dañuy xam ne buñ ne aalu rasulillah ahlu bayti rasulillah ah mooy waa banu haashim ñii lañuy wax ak ñi nga xamante ne mooy banul Muttalib waaw ñooñu ñoom mbir mi day xaraam ci ñoom mooy ñu daldi jël li nga xamante ne mooy zakaar kon nag dañuy gis ne parce que diñ ma ne ah, ah imaamu Malik li ma wax ak imaam Abu Hanifa ak imaamu Malik mais xadiis bii nii da koy dëgëral xadiis bi ñuy gis mooy xadiis Zeyna Zayd na Arqam ñii mu tudd ali ali alu aqil ali jaafar abbas ñooñu ci waa banu haashim la tuddul ñeneen ah dañ naa la dëgg la mais nag affaire bi mooy laysa dhikrun hadha dhikr laysa qasran ah, waaw du loo xam ne dafa tënku ko ne ñi kese la yonent bi sallallahu alayhi ci boppam rabia des ka dañoo tudd waa kër Banu Alxaaris tudd leen te pourtant ren surtout Alxaaris ibn Abdul Muttalib bi ñu ñëwee nee na inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad sallallahu alayhi te dugal na ci ñële gis nañ mu daal di dugal ci ñële ñan ñi nga xamante ni mooy waa Banu Muttalib radiyallahu anil jamii kon nag mu ngi noonu. Eh, Euh, euh, euh, imaamu ahmad walla nga ne ma mais yow imaamu ahmad amu ci benn lu wax ñu ne la sii sii imaamu ahmad moom ñaari riwaay la am boo xam ne daa niroog waxu maa xanafiya yeeg maaliki yi beneen bi niroog waxu al imaamu shafii rahmatullah aley ah kon nag affaire baa ngoog kon mooy bu ñu récapituler kon waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñoom lañ xaraamal zakat te ñoom lay wax fii ci Ghadir Khoum wax niñ leen war a fonke di leen maa ngi leen di fàttali seen borom di leen ngeen ragal yàlla ci sama famille mooy ñi mu Seydina Zayd ibn Arqam mooy ñi nga xam ne ñoom lañ xaraamal ci ñoom zakat mooy alu Ali radiyallahu anhu hum wa alu Aqil wa alu jaafar wa kan al abbaas waaye wa alu al xaaris ibn abdil muttalibi radiallahu taala anhu ah ak ñi nga xamante ni mooy waa banu haashim <coughs> moo tax euh, sëtu abu lahab yi ci lañu sëtu abu lahab nga xam ne dañoo tuub xam nga sëtu abu lahab doomu abu lahab sax kenn ki ci la radiyallahu anhu moom moom gisuñu ko mooy utbatun utaybatun kaana kaana qad ihtawaya ruqayyata umma kalthum min an-nujumi wa faaraqa dhayni kan naji nay naji may ni id nazala tabbat yada mooy eh, kenn ci ñoom ñaar ñooñu saxaaba la mooy waa kër Abu Lahab alaysa min bani Hashim mais ñii mooy ñi tuub la tax ñuy wax ah bien sûr mooy waa mooy ñun ñépp ci lañ mooy waa banu Hashim hmm? mooy bu ñu tuubee bu ñu tuubee voilà ah. Ah. lii mooy li gën dëgër que ni ak waa banul Muttalib comme ni ñu gisoon waaw kantaal yi maaliki yi rahmatullah ak xanafiye yi ak benn riwaay bi jële ci imam ahmad kene non non non yéen waa banul mutalib bokkuñu ci yéen ñu leen mais xadis bi ñu ne xadis bi gis nañ ko loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam da ko defoon tafaddulan alayhim da ko defoon rek ngir bon mooy comme ni ñu bokk ci ñoom ah doon ànd ak ñoom ci jaahiliya ak jaahiliya ak ci lislaam mu defal leen lool ngir gën leen ndax ngir marqué leen gëneel goo xam ne loolu kese la woon mu jox leen lool mais loolu mais dañuy gis ne tontu boobu moom dese naa dëgër quoi que ne mbir mi li al imaam ash-Shafi'i yu wax mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu taala léegi <coughs> léegi nag moom euh, euh, léegi bon kon xam naa tey dañuy yem nii la ma doon wax sax nañ ko gaaw bu dépassé nañ les bornes mais baax na affaire bi jeexaale na ci voilà voilà xadiis bi jeexaale na ci walillahi alhamdu wal minna léegi kon. Euh, Euh, mooy kon dañu yem nii bii di ñëw ñu gis yeneen riwaaye yi nga xam ne ñooy wax ba léegi kon ñu ngi ci xutba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bima in bayna madinati wa wa makka wayna makka wal madina yudaa xumma gina siiwe ci xadiiru xum gina siiwe ci xadiiru xumm kon ba léegi ñu ngi kon ci xutba boobu bii di ñëw ñu gis yeneen riwaaye ba léegi bii di ñëw dañu gis riwaaye beneen bu seydna Zayd ibn Arqam insha allahu taala kon ba léegi ñu ngi ci xutbatu xadiiru xumm ah min marji'i sallallahu alayhi wa sallam min hajjatil wadaa di hajjatul balaag di hajjatul kamaali wat tamaam di hajjatul islaam di hajjatu rasulillah